أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استعنا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية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 naka noonu tamit gisoon nañ ci li nga xamante ne moom moo aju ci charte yi nga xamante ne moom lañ koy defee gis ci buntu baabu maa jaa fi sujuudil qur'aani wa sunnatihaa baabu buntu maa maa jaa bi nga xam ne moom moo dikkee ci sujuudil alqur'aan maanaam sujuud yi ñuy sujuud bu ñuy jàng alqur'aan ak sunna yi maanaam yoonal bi nga xamante ne moom lañ ko yoonal maanaam wa sunnatihaa mooy yoonal bi nga xam ne moom lañ koy yoonal. léegi nag ñu war a tàmbali li nga xamante ne moom moo aju ci xadis yi nga xam ne ñoom ñoo ci ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn Bashar te moom mooy Bundar mu ne qaala haddathana Hundar te moom mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali wa qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri Abu Bistam <coughs> an Abi Ishaq te moom mooy as-Sabi'i moom waa Kufa la maanaam ñi ci kaw ñoom waa Makka la waa waa Basra lañ moom mii ci moom mii la tàmbalee nekk waa Kufa qaala mu ne annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa uh, al aswad te moom mooy Abu Amr aswad ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i uh, moom itam waa Kufa la moom muy taalibe bu mag a ah, jëlee ko ci sëriñam bu mag boobu an Abdullah muy sayyidina Abdullah ibn Mas'ud uh, radiyallahu ta'ala anhu al-Hudhali waa Kufa la moom tamit radiyallahu ta'ala anhu di waa Makka ci cosaan nekkoon Madinatu Munawwara gàddaay ñaari gàddaay yi naka noonu bokk ci ñi nga xamante ne tamit kon ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu màgg ni nga xam ne fu ñu waxee Abdullahi ci lu ñu doyal ci saxaaba yi radiyallahu anhum bu ñu ko waxee moom lañ ci jublu naka noonu rawatina bu fekkente ne waa Kuufa lañ annahu qaala moom mu ne qara'a jàng na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an-najma mooy suuratu najm bi Makka ca makkatal mukarrama zaadahallaahu takriman wa tashrifa fi nga xamante ne nag moom la ciy jublu ci fii mu ne fas maanaam mooy sóortu najm moom mooy juróom fukkeelu eh, saar ak ñett maanaam cinquante-troisième sóorat bi nga xamante ne moom moo nekk ci alquraanul karim moom mooy sóorat saar boobu noonu loolu nag ñoo ngi ko jànge woon mi ngi wàcc woon ca makkatal mukarrama comme ni nga xamante ne noonu la leere fii ci waxu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa sajada mu daal di fi fiihaa ci saar booba wa sajada mu daal di sujjóot man ña nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak ñoo ñoo nekkoon maaxoo ànd ak moom ghayra ci wéy jullit ak yéeféer comme ni nga xamante ne daañ ko gis inshaa allahu taala ci duñ ko gën a gën a leerale ci buñ ca yegsee ci buntu bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo teg foofu mu ne waaye kenn rek mu ne ghayra shaykhin lu dul ab mag mag màggat maanaam moom la ci jublu maanaam shaykh maanaam li muy tekki mooy ab màggat maanaam nit ku mage waaye ndax cheikh dafa am ñetti maanaa yu mën a am bu njëkk bi moom mooy sëriñ beneen bi ci des moom mooy ku mage beneen bi ci des moom mooy rek koo xam ne mu kallaf la comme aaya bi wa cheikh wa cheikhatu fajliduhumal battata iza zanaya maanaam euh, euh, farjuhu farjumuhumal battata iza zanaya nakaala min allah wallahu azizun hakim muy aaya boobu nga xamante ne moom la ñu folle ci njàng mi ba pare saxal ko ci atte kooku cheikh ak cheikha maanaam li nga xamante ne moom la ci nam moom mooy nit ku mu kal maanaam ku am ku sangewu mu kallaf boo xamante ne dafa sangewu maanaam mës na am borom kër wala bokk mës na am euh, soxna kooku moom la ñuy wax euh, cheikh waaye fii nag ki mu ci namm moom mooy mag nit ku mage mu ne moom axada dafa jël kafan ak tënk min xafan ci ay xeer aw maanaam ay xeer aw wala boog turaabin ak suuf fa rafa'ahu mu daal di ko yéegiti ilaa jabhatihi ba ci kaw jëwam wa qaala mu daal wax ne <coughs> yakfii nii doy na ma haza lii maanaam lii dañu ci gis ne kon ñëpp dañu rot su jot te loolu day tegtale ne maanaam li nga xamante ne moom la ñuy jàng alquran bu ñu koy jàng bu ñu yegsee ci place bu ñuy sujjóot dañuy rot sujjóot waaye doo doyloo rek ci jël maanaam suuf si teg ko ci sa kaw jën yi daal di nii rek ne doy na ma ak yu mel noonu loolu kenn du ko def comme ni nga xamante ne kon loolu day leeral ne sujjóot dafa nekk loo xamante ne dañ ko yoonal te rot sujjóot boobu te kenn jubluwu ci maanaam sujjóot maanaam jubluwuñ ci rek jël séddée rek teg ko ci dara déedéet liñ ci namm moom mooy nga jël nga teg ko ci place boo xam ne maanaam ci wala boog loo xam ne dafa jokkoo ak suuf si comme masalan nit bu dëkkee ci kaw étage wala boog mu fekk mu taxaw ci kaw euh, place boo xamante ne masalan benn euh, euh, comme waruwaay la wala yu mel noonu nga xamante ne daf ci mën a sujjóot loolu euh, yooyu la ñuy wax maam lu dama nekk mu nekk ci kaw bateau wala boog mu nekk ci kaw euh, étage wala boog mu nekk ci maam ci kaw plafond ah wala boog mu nekk ci biir train wala boog mu nekk ci biir avion wala yu mel noonu maanaam sujjóot rot sujjóot googu yooyu dana mën a jàppandi ci yu mel noonu waaye li nga xamante ne moom la ñu maanaam il faut mu nekk mbir moo xam ne mustaqir la comme niñ ko gise woon maanaam mooy loo xam te dafa sax fi mu nekk <coughs> waaye déefu sujjóot ci loo xamante ne saxut du du yëngatu def dara loolu boobu sujjóot kenn du ko sujjóotee bu fekkente ne dañuy jàng alxuraan loolu taxul ñuy wax maanaam donte jëmmi màggal gi mooy li ëpp doole waaye daf dafa dañ koy sujjóot maanaam da ngay kàbbar ni allahu akbar daal di rot sujjóot maanaam soo benn sujjóot rek la après nga waxaat allahu akbar yëkkati ko amma li nga xamante ne nag moom la ñuy wax ci biir loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, wax nañ ci ay wax yu bari bokk na ci mooy sajada wajhi lillazi fatara sama lillazi euh, euh, sajada wa sajada wajhi lillazi fatarahu wa sawwara wa shaqqa sam'ahu wa basara bi ghayri hawlin minni wala quwwa fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqiin maanaam loolu bokk na ci waaye xadis bi nga xam ne moom moo koy wax dafa wérut maanaam dafa defee wér am na tamit ñeneen ñoo xamante ne dañ leen sajada eh, eh, sajadtu lillahi am na ñoo xamante ne ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne waaye comme li imam Ahmad wax rahimahullah ne amaan na li ci gën a wér mooy wax gi nga xamante ne moom la ñuy wax rek bu nit ki su jootee ci biir jullam subhaana a'la maanaam amaan na loolu sax moo ci gën a wér waaye daal am na ay xeet yu ñaan yu maanaam xeeti wax yu bëri maanaam waaye comme sajadtu lillahi ak yu demee noonu ak sajada wajhihi li rabbiha ak yu mel noonu maanaam loolu euh, yooyu yëpp euh, dañ koy wax maanaam beneen bi nga xamante ne moom mooy kon mu ne euh, beneen bi ci def moom mooy kon lii da dafay wane ni yenent bi sallallahu alayhi wa sa Makka la ñu yoonalee li nga xamante ne moom mooy sujjóot bi ngir ne lool moom moo tax mu sujjóote ko foofa ca makkatal mukarrama amma aaya bi nga xamante ne moo nekk ci sóoratul najm moom mooy tal ba naan afa bi hadha al afa min hadha al hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun a bi ci tegu fasjudu lillahi wa'budu maanaam foofu la fasjudu lillahi wa'budu maanaam foofu moom mooy fi nga xamante ne foofu la ñuy sujjoote loolu nag moom mooy li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sujjoot naka noonu ñi nga xamante ne moom mooy ñépp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom daal di sujjoot waaye mu ne góor googu nag moom nanguutu woon a sujjóot maanaam dafa jël xeeram rek xeer yi rek wala boog suuf si maanaam daf koo tibb rek daal di ciy teg jëbi daal ne lii doy na ma wa qaala mu daal wax yàq fii nii doy na ma haada lii nee na fara aytuhu ma daal di koy gis ba'da zalika ginnaaw loolu qutila mu ñu daal di koy eh, rey kaafiran muy nekk aji yéefér maanaam mu nekk yéefér ah, li nga xamante ne nag moom muy góor googu kan la tamit boroom xam-xam yi wax nañ ci rahmatullah alayhim am na xadis boo xamante ne wax na ne al-Walid ibn al la waaye loolu hadith boobu wiru dëgërul ndax ku mel ni ibn Lahi'a ak ñeneen rahmatullah euh, alayhim ñoom ñii dañ ci nekk wéruñu te euh, ki nga xamante ne kon moom mooy ki ko euh, bi lii lool te al-Walid ibn al-Mughira loolu yanuwut maanaam moo mën a nekk moom ngir ne moom lañ maanaam bokku ci ñu rey ni ñu rey ca Badar te moom ci beneen waaye dafa ne ca Badar lañ ko rey bu am na tamit ñu ne Utbata ibnu Rabi'a la wala boog Uhay xata Sa'id ibnu Abi maanaam ñooñu la waaye borom xam-xam yi nañ ana kan la rax euh, ñoom euh, ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ana kan la ci ñoom ñëpp waaye daal ala kulli xaalin Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom ka ko defoon moom nee na gis naa ko ma rey ko maanaam te bisu Badar te loolu day tegtale ne maanaam jëf jooju nga xam ne moom la jëf muy rëy rëylu gi nga xamante ne moom la rëy rëylu moo tax comme li nga xam te loolu moom moo ko alak comme ni nga xamante ne Iblis moom it loolu rëy réylu ju mu rëy réylu ba ne nanguwutoon sujjóot looloo ko alak comme li nga xamante ne noonu la ko Alxuraan waxe innal lazina eh, eh, bi mu naan eh, wa iza quri'a alayhimul qur'aanu laa yasjuduun bu ñu jàngee ci ñoom Alxuraan laa yasjuduun maanaam du ñu sujjóot maanaam yooyu yëpp kon day tegtale gravité tamit bi nga xam ne moom moo nekk ci di dégg alquran te bañ a sujjóot loolu mu nekk lay woo xamante ne xanafi yi dañ koy jëfandikoo maanaam di tegtale ne kon sujjóot googu dafa nekk loo xam ne dafa war comme niñ ko gisee ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna amma ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeke def ñoom nag an dëppoo maanaam wuute nañu ci euh, mbir moomu maanaam ne day tegtale ak war ala kulli euh, li nga xamante ne moom moo ci aju euh, ci yenn ci <coughs> ci dan yi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal min hadith bi imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadith euh, junni ak juróom-ñaar fukk maanaam di dug waaw mille ko indiwaat trois mille huit cent cinquante-trois trois mille neuf cent soixante-douze quatre mille huit cent soixante-trois imam Muslim indi na ko cinq cent soixante-seize imam euh, Abu Dawud indi ko mille quatre cent six imam An-Nasa'i indi xadis numéro 959 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 3682 3805 4164 4235 ak 4405 mais gis na kon a ashabu kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ci indi ñoom ñeent lañ maanaam moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam an-Nasa'i amma imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu sajdatu tanzilu sajda baabu buntu bi baab buntu bi day wax ci sajdatu sujjóotu tanzilu as-sajda maanaam lim ci nam mooy alif lam mim tanzil maanaam saar boobu muy aaya saar boobu nga xamante ne moom mooy ci euh, sooratu sajda boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo am mbir yi nga xamante ne ñoom dañ ci dëppoo ci yi nga xamante ne moom la ñu war a sujjóot am yoo xamante ne wuute nañ ci yi nga xamante ne moom la ñu war a sujjóot bërëb yi nga xamante ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci yi ñu war a sujjóot moom fukk la ah, ci ay bërëb donte fukk ak juróom la yëpp buñ leen boolee waaye fukk yi moom dañ cee dëppoo ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne fukk yi dañ koy sujjóot am na sax ñu ci yokk beneen moom mooy de ñii ci nga xamante ne dañ ci wuute te moom mooy jeexital suuratul Hijr bi mu naan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqiin waaye li nga xamante ne moom mooy yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi rawatina ci ñeenti ngiri yi nga xam ne moom la wuute yooyu day wër-wërloo ci juróom amma yi nga xamante ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci moom mooy fukk euh, ak euh, juróom euh, ak ak ak fukk maanaam fukk la maanaam bi ñu wuute mooy fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas saajidin wala wa kun minas saajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqiin maanaam yi nga xamante ne nag ñoom ñooy fukki yi ñu dëppoo bu njëkk bi moom mooy jeexitalu sóoratul A'raf euh, moom mooy wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun boobu foofu noonu ñu jeexale ci sóoratul A'raf mooy aaya saar bi ci aaya bi ci mujj foofu lañu dëppoo ba loolu mooy benn bi beneen bi ci des moom mooy nekk ci sóoratul Ra'd ci fukkeelu aaya bi ak juróom mooy quinzième verset bi boobu dëppoo nañ ci moom mooy fi mu nax wa zilaluhum bil ghuduwwi wal asal foofu noonu ñoom dëppoo nañ ci ne foofu dañ faa war a sujjóot feneen fi ci des moom mooy euh, ci sóoratu naxli ci juróom fukkeelu aaya bi mooy cinquantième verset bi mooy fi ma wa yaf'aluuna maa yu'maruuna foofu dañ faa dëppoo bokk na ci fi nga xamante ne dëppoo nañ ci tamit moom mooy sóoratu Isra maanaam euh, mooy aaya bi ñu doon wax wa yaziiduhum xushuu'a foofu noonu bu ñu fa yegsee dañoo war a sujjóot bokk na fi ñu sujjóot moom mooy ci sooratu Maryam fi nga xamante ne moom mooy ci cinquante-huitième aaya bi moom mooy xarru sujjadan wa bukiyya ma euh, iza tuliyat euh, ayatina xarru sujjadan wa bukiyya foofu noonu tamit dañ cee dëppoo bokk na fi ñu dëppoo mooy sooratu Hajj mooy dix-huitième aaya bi bimu naan inna allaha yaf'alu ma yasha foofu dañ cee dëppoo amma ñaareelu place bi ci sooratu Sajda foofu dañ caa wuute danañ ci ñëw ci buñu yeggee ci yéen ñu wuute insha allahu taala bokk na fi nga xamante ne moom la ñu dëppoo mooy nam Naml fi nga xamante ne euh, moom mooy euh, ci <coughs> vingt-septième aaya bi fi borom bi subhaanahu maam fi mu fi mu yegsee ba ci rabbul arshil azim allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim foofu dañ cee dëppoo bokk na ci tamit muy suuratu sajda bii nga xam ne moom lay wax fii muy alif lam mim tanzil euh, bi nga xamante ne mooy fi muy yegsee ba ci wa laa la yastakbiruun mooy aaya bi ñu jàngoon eh, suñu jotaay bi weesu suratul furqaan tamit dëppoo nañ ci ci fi mu yegsee ci wa nu nufuura ci soixantième aaya bi foofu tamit boroom xam-xam yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci beneen bi nga xam ne mooy bi ñu mujj dëppoo mooy bi nga xamante ne moom moo nekk ci suratu sajda eh, eh, xaamim ak sajda maanaam mooy ñaareelu xaamim bi te moom mooy suratu la foofu tamit dañ cee dëppoo foofu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci dëppoo gi ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhurul ulama euh, ñoom rahimahumullah dañoo jàpp ne fi ñu war a fi ñu war a taxaw mooy trente-huitième aaya bi ci wahum laa yas'amuna amma ñi nga xamante ne euh, ñoom <coughs> ñooy ñi li mooy li gën a siiw nag ci fuqaha maalikiyyi yi rahmatullah alayhim ñoom ñi ngi koy yamale ci in kuntum iyyahu ta'budun ci trente-septième verset bi maanaam ñoom ñaar maanaam borom xoxo yi rahmatullah alayhim foofu la ñu wuute maanaam fan lañ ko war a def ci diggante boobu ñoom foofu lañu ñu wuutee ñi nga xamante ne kon moom mooy yii moom dañ cee dëppoo imam al-Bukhari rahimahullahu taala tànn buntu bi maanaam ngir tegtale ngir wax yi nga xamante ne dañ cee dëppoo waaye mu indi beneen buntu bi nga xam ne moom moo ci tegu mooy baabu sajdati sood foofu daal di ci indi yi nga xamante ne yooyu borom xam-xam yi dëppoowuñ ci li nga xamante ne tamit boobaa dañuy gis ne indi na aaya bi nga xamante ne moom la indi sànq wala hadith euh, euh, bi mu indi sànq di wax ci sóoratu najm loolu day tegtale ne sóoratu najm dañ ko <coughs> waaye loolu borom xoxo yëpp dëppoo wuñ ci comme li nga xam ne insha allah taala dañ ko leeral euh, léegi dañ ko leeral suñ ci yegsee maanaam fi nga xamante ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy al-Firyabi Euh, qaala haddathana Sufyaan te moom mooy al imaam Abu Abdullah ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri mu ne an Sa'id ibn Ibrahim mooy ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri euh, moom mu ne an Abdurrahman kii Abdurrahman bii di jëlee ci Abu Hurayra mooy al-A'raj mooy Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj ndax moo jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an Abi Hurayra radiyallahu taala an sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u daan na jàng fil jumaati ci bisub ajjuma fii salaatul fajri ci jullik fajar alif laam miim tanzil maanaam kon boobaa maanaam moom addan bi saar bii la daan jàng mooy euh, suratu sajda muy fanweeri saar fanweeri aaya ci alquran ay tamit ñaari saar la am mu ñu am fanweeri aaya bi muy saar bi bi ci def mooy suratul mulk tabaarakallazii biyadihil mulk ñaari saar yooyu ñoom ñoo am fanweeri aaya amma beneen wa wa hal ataa alal insaan boobu fanweeri aaya ak benn la am maanaam kon eh, ñoom ñaari ja ñaari saar yi la daan jàng li nga xamante ne tamit moom mooy lii hadith eh, bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko indi ànd ak ne tegtalewul ci baar zaahiram ne daan nañ ci sujjóot maanaam da da dañ ciy sujjóot waaye dafa fekk ne. li nga xamante ne moom la indi fii li muy tegtale maanaam li tax mu indi ko moom mooy ne day leeral ne euh, ci biir julli ni ñuy sujjootee ci biir julli noonu la ñuy sujjootee ci biti julli <coughs> beneen bi ci def moom mooy ne xam nañu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nam daan doxale ci bis boobu bisu àjjuma bi <coughs> mooy ñetti sujjoot maanaam mooy mooy sujjoot boobu muy sujjoot ba tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim sopp ñuy jàng saar yooyu ci bisub al maanaam bisub àjjuma ci julli fajar gi maanaam bu ñuy maanaam jullit suba gi ñu ñuy jàng euh, saar yi bu ñu taree Fatiha ba nopp ñu daal di jàng sóoratul euh, sóoratu sajda muy alif laam miim tanzil nga xamante ne bu buñ ko jàngee ba yegg ci fa wa hum laa yastakbiruuna boobu daal di sujjoot daal di ne allahu akbar daal di sujjoot bu ñu sujjootee ba noppi daa di yëkkatikuwaat ne waat allahu akbar daa di yeggale tatajaafa junubuhum anil madaaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna ba saar ba jeex naka noonu saaru alquraan yi tamit noonu lañ leen di jàngee noo ko noonu noonu lañ leen di sujjootale su fekkente ne dañ leen dañoo yegsi ba ci bërëb bi nga xamante ne moom la ñuy sujjoot dañ koy daal di jàng buñ ci yegsee daan ne euh, maanaam buy booy julli doo sujjoot sooy julli ba yegsi si foo xamante ne place kaay la da ngay kàbbal nga sujjoot soo après nga kàbbal nga yëkkati ko nga daal di yeggale njàng mi waaye doo rek tam yam fi nga xam te na foofu nga maanaam foofu la yam noonu ngir ne day bañ a indi lënt-lënt soo dee da nga koy sujjootal maanaam ngir bañ a indi lënt-lënt ci mbir yi masalan tey bu ma yegsee ci euh, euh, euh, ma daal di jàpp ne damaa war a sujjoot ci sootul ci ci sootul naj mi masalan ba daal di yegsi ci ba ci fa'budu lillahi wa fasjudu lillahi wa'budu daal di daal di wax allahu akbar daal di sujjóot maanaam daal di yëkkati ko waat ne allahu akbar damay daal di enchaîner iqtarabati saa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu mustamir maanaam daal di ci jàngir benn wala ñaar wala ma jàng ci ay yenn ci ay du ma yem rek ci sujjóot googu daal di yeggalee noonu julli naka noonu du ma mën rukkoo ba pare yéene waale sujjóot gi ci rukkoo gi déedéet loolu tamit du ma ko mën maanaam fi nga xamante ne faaw ma sujjóot bu ma bëggee sujjóotal faaw ma sujjóot yëkkati ko waat <coughs> doog a yeggale <coughs> euh, benn aaya lu mu néew néew doog a sujjóot doog a doog a beneen bi ci des moom moo loolu moo tax léegi beneen bi ci des mooy lii day tegtale sopp gi nga xamante moom lañu ñu sopp saar yi ñu koy jàng ci bisub àjjuma ci fajar gi waaye loolu imaamu Malik rahimahullahu taala daf ko siboon ngir gis gi mu gisoon ne waa kaw ga buñ daan jóge mat buñ daan jóge buñ daan ñëw dañ doon wax naan ah gis nga euh, ndekete tisba kii suba fajaru ajjuma ndekete julli gi ñetti rakka la maanaam loolu nag ñu ko doon wax imaamu Malik bañ rahimahullah ngir bañ nit ñi am lënt-lënt ci loolu moo tax mu ne woon dem koo sib waaye loolu lënt-lënt googu nit ki bu fekkente ne ba muy jàng day leeralal nit ñi ne leen ah sujjóot ñu xam ne day sujjóot maanaam loolu bu boobaa euh, loolu te mu leeral la leen ko ba ñuy julli ci ginnaawam xam ko waaye su fekkente ne leeralal leen ko rek bàyyi sujjóot googu mooy gën rawatina ci bërëb boo xamante ne awaami dañ caa bari maanaam ñi fa nekk ñi kenn jàngu ci te kenn xamut ci daanaka àtte boobu dañu jàpp ne sax ne imam bi dafa juum ba pare sax lëmbeg comme ni am na ku ma ko waxoon ci mbokk yi ba mu fekkee jee benn imam euh, julli fajar mu daal di jullee ajjuma nii ko yeneen ci bi doon jullee sallallahu alayhi wa sallam mu daal di noppi daal ne ba mu demee daal daa julliwaat parce que imam bi loolu mu def moom vraiment xamu ko ak yu mel noonu te loolu nag dëgg-dëgg ay mbir la yoo xamante ne euh, euh, loolu bokk na ci njariñal maanaam nit ki tamit imam bi muy def tamit loo xamante ne comme niñ ko gisoon ci fiqhul imama maanaam ne bi dafa am ay mbir yoo xamante ne noonu la war di doxale te loolu bokk na ci beneen bi ci def tamit moom mooy ne <coughs> kon Euh, saar bii kon dañ ciy sujjoot te dafa am sujjoot te borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim euh, dëppoo <coughs> dëppoo nañ ci <coughs> gisoon nañ xadis bi xadis numéro huit cent quatre-vingt-onze te fii lañ koy mujj gise xadis bi dootuñu ko gisaat romb nañ ko walillahi alhamdu wal minna xadis bi imam al muslim indi na ko xadis numéro huit cent quatre-vingt ñaari yoon imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro neuf cent cinquante-cinq imam ibn Maaja indi na ko xadis cent vingt-trois imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko neuf mille cinq cent cent deux ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ko solo mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam an-Nasa'i imam ibn Maaja ci waa ashaabu kutubu sitta amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoom solo wuñu ko mu ne baabu sajdati saad baabu bunte ngi nii boo xamante ne léegi nag muy indi yi nga xamante ne ay borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci eh, ne dana fi nag def na ci sujjóot wala déet mu daal di ci tàmbalee eh, ci maanaam eh, sujjóot yi nga xam dina am yeneen yu mu indi insha allah waaye fii bi nga xamante ne moom la ci njëkke mooy baabu buntu sajdati sujjóot faat ci sóor bi nga saar bi nga xam ne moom mooy sóoratu faat nekk fanweereelu saar ak juróom-ñett ci alquraanul karim muy saar boo xamante ne saar bu màgg la di wax ci yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam ak li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala jaar ak ñoom di wax tamit ci li nga xamante ne moom la awàcce ci jiit njëkkee ci wàcce gi mu wàcce alquraan ak di leeral ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, ne maanaam yéeféer yi nga xamante ne noonu la ñu mel ak ñàkk lay gi nga xam ne moom la ñu ñàkk am lay ba pare muy wax tamit ci li nga xamante ne eh, kon ginnaaw gi mu indi ay waxu yeneen ay ak seeni jaar-jaar ak toroxlu gi nga xam ne moom lañ toroxlu ci kanam boroomam seen boroom subhaanahu wa taala ak ñaan gi nga xamante ne moom lañ leen doon ñaan ak bi nga xamante ne moom la wuyu gi leen boroom bi subhaanahu wa taala wuyu ginnaaw bi nga xamante ne seen xol rot nañ ci sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala mooy ci mu ku mel ni yent yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam naka noonu lim na tamit ku mel ne yent yàlla Sulaymaan bi nga xamante ne tamit moom itam lu mel noonu dal na ko ba mu ñaan ñaanam gu rëy googu ne rabbi habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab naka noonu tamit tudd na ñi nga xamante ne moom mooy eh, yent yàlla Ayyuba alayhi salaatu wassalaam ak li nga xamante ne moom moom ko moom moo ko daloon Euh, feebaram bu metti boobu ak natt bi nga xamante ne moom la ko borom subhaanahu wa ta'ala nattoo woon ci alalam ak ci njabootam ak li nga xam ne moom la ko delloowaat naka noonu tudd na ci yeneen yeneen yoo xamante ne daf leen a tudd na no wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aydi wal absar ba par daal inna axlasnaahum bi xaalisatin zikra daar maanaam ñooñu nga xamante ne euh, Euh, da leen a sellal moom borom bi subhaanahu wa taala ci yeneen ci yooyu te da ngay gis ku muy tuddee rek danaa wazkur abdana wala wazkur ibadana ak yo mel noonu euh, ba fi mujj fi mu ne wazkur ismaila wal yasa wa zal kifli ba pare daan ni wa kullum min al ahya ah, après mu doog ci teg ne haza zikr maanaam di indi ne saat wal qur'aan li zikr ji mu tàmbale ba noppi daal di wax ci yi nga xamante ne tamit moom mooy euh, luy xew ci mala'ul ak tamit li nga xamante ne <coughs> maanaam noonu la maanaam <coughs> laataa loolu mu wax tax ci waare xupp gi nga xamante ne moom lay xupp ci alquran maanaam ak ci ne ëllëg mi ngi nii euh, yawmal qiyaamati dana am te ajjana dana am tamit naka noonu safara dana am maanaam ñooñu tamit mu wax li nga xamante ne moom la ñu fay daj mu daal di tudd nag li nga xamante ne moom mooy euh, wéetal gi ñu war a wéetal borom bi subhaanahu wa taala doomu aadama yi seen cosaan moom mooy maam Adama bi nga xam alayhi salaatu wassalaam ak iblis bi nga xamante ne bañoon na ci sujjóotal leen foofu noonu la jeexalee saar bi fi nga xamante ne moom la wax bim naan ba iblis ne ko danaa fees danaa yóbbaale sa gaay nit ñi nit ñi danaa leen yóbbaale borom bi subhaanahu wa ko ni ko fal haqqu wal haqqa aqul la am la anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in maanaam kon yooyu yëpp maanaam mu nekk euh, ba pare maanaam te dëgg-dëgg sax nam ko jeexal mooy fi mu naan in huwa illaa dhikrun lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin nga xam te ne ci digg bi tudd na ci ne alquran di zikr la naka noonu ci ci jeexital bi tudd na ci ne alquran di zikr la naka noonu ca jaal ben tudd na ci alquran bi zikr la muy fàttali bu mag googu nga xamante ne moom moo ci nekk naka noonu nekk tamit xam-xam bu mag bi nga xamante ne moom alquran moo ci moom rek moo ko yor naka noonu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoote moom moo ko beroo maanaam loolu yëpp mu tudd ko foofu sujjóot gi nga xamante ne nag moom moo ci am moom fi nga xam ne moom la yeen moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax naan wa zanna daawudu annama fatannaahu fastaghfara rabbahu wa xarra raaki'an wa anaab maanaam foofu moom borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy Euh, Maliki yi rahmatullah ñoom foofu la ñuy yemale ci seen sujjóot naka ñi nga am maa ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha wa Hanafi yi ñoom ñi ngi koy yeggale ci fa ghafarna lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab fuqaha wa Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom foofu la seen euh, la seen la seen euh, sujjóot yam maanaam kon foofu dañuy gis ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanaf euh, maliki yi rahmatullah alayhim ñoom fi ñu ko yemale mooy ñaar fukkeelu aaya bi ak ñeent mooy vingt-quatrième sourate bi vingt-quatrième verset bi ñoom foofu la ñuy yem naan qaala laqad zalamaka bi su'aali na'latika ilaa mi'aadihi wa inna kathiiran min al-khulafaa'i la yabghii ba'duhum 'alaa ba'din illaa alladhiina aamanuu wa 'amiluu s-saalihaati wa qaliilun maa hum wa zanna Daawudu annamaa fatannaahu fastaghfara rabbahu wa kharra raaki'an wa anaab foofu moom la ñuy yem amma ñi nga xam ne ñu fuqaha Hanafi rahmatullah dañ koy yeggale ginnaaw gi daan ne ñun nag du ñu yem foofu dañuy yeggale ba daan ne fa ghafarnaa lahu zaalik wa inna lahu 'indanaa la zulfaa wa husna ma'aab amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, boroom xam-xam yi ci def maanaam euh, euh, maanaam hatta ci fuqaha Maaliki rahmatullah alayhim am na ci ñen nekk ñoo xamante ne jàpp nañ ne war nanoo mën a yegg ba ci waxus nga ma ab ji ngir wuute gi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim beneen bi ci des ñoom dafa am tamit beneen qaayda mooy ne fu borom xam-xam wuutee maanaam léeg-léeg mënees naa def maanaam sujjóot fa gën a sori fi nga xamante ne foofu la ñuy wax lu tax ngir wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisewoon ci euh, wahum la yas'amuna ñu mën faa wóolu yee ñuy yem ci euh, in kuntum iyyahu ta'budun ci sourate Hamim euh, euh, Fussilat maanaam sourate Fussilat <coughs> kon foofu muy muy kon ci Hanafi di ci ñaar fukkeel bi ak juróom amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne sujjóot googu du sujjóot gu war maanaam ñoom dañoo jàpp ne sujjóot googu sujjóotu sukkur la maanaam sujjóot la goo xamante ne dañ koy sante boroom bi subhaanahu wa ta'ala loolu nag moom mooy li nga xamante ne ñoom moom la wax waaye dinañ ci ñëw inshaa allahu taala ci tontu bi nga xamante ne moom laleen leen euh, moom la leen euh, ci tontu <coughs> maliki ak Shafi'i ak ak ak ak euh, Hanafi ak maliki ndax ñoom di euh, jël nañ hadith muy hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi yenente bi naan na nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sajada fi faat maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su jot na ci saat maanaam te am na sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu tamit wax na ko nee na moom dafa gis moo ne ra'aytu ru'yan wa ana aktubu suratu faat maanaam damaa gis gént benn gént boo xamante ne moom dama fa daan su jot ci suratu faat waaye nee na falamma ballagtu sajdata ra'aytu daawata wal qalama wa kulla shay'in yas eh, bi hadrati eh, inqalaba saajidan nee na eh, ma daal di gis ne bi ma yegsee ci sujjóot gi ma ma gis ne fi ma def daa bi mooy encrier bi ak xalima gi ak mboolem li nga xam ne ñoom ñoo teewoon ci sama place ñoom ñëpp ñu daal di rot sujjóot nee na fa qasastuha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam yazal yasjudu biha nee na ma nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam depuis boobu mësutoon a bàyyi di ko fi jot maanaam kon loolu day dekk loo xamante ne luy tegtale la ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan sujjóot te loolu eh, dégg nga eh, te eh, naka noonu tamit ne Seydina Usman radiyallahu anhu nettali nañ ne moom ci boppam julli na jiite nit te yeneen nit ñëpp dañoo sujjóot ci ginnaawam te foofu ay saxaaba ña nga fa woon radiyallahu taala anhum te kenn dingatu ko woon loolu yëpp day tekkale ne maanaam kon sujjóot gi def na ko def ci euh, place boobu loolu moom mooy li nga xamante ne moom la fuqaha u maliki ak xanafi rahmatullahi alayhim di tegtaloo ci wane ne maanaam saar boobu foofu noonu def na ko sujjóot amaan na loolu mooy li gën a wér insha allahu taala ci ne place boobu def na ko sujjóot li nga xamante ne tamit moom mooy xadis bii di ñëw inshaa allahu dinañu ko gis ne ñu fuqaha ma Shafi'i Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom bañu ne def na ko sujjóot waaye ñoom dañoo jàpp ne warut loolu nag daan ci ñëw inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Abu Ayyub Euh, Sulaymaan ibn Harb ibn Bajal al-Azdi al-Washihi rahimahullahu nekkoon qaadi wa Basra bu màgg boobu comme niñ ko yàggee gis wa Abu Nu'man <coughs> te mooy euh, euh, Muhammad ibn fadl as-Sadusi gën a siiwee <coughs> ci dàqantalam boobu di Abu Nu'man mu ne qaala ñoom ñaar ñëpp ñu ne haddathana te mooy ibnu Zayd mu ne an Ayyub te moom mooy ibnu Abi Tamimat as-Saxtiyaani ñii ñëpp waa Basra lañ maa mu ne an Ikrima te mooy mawla Ibn Abbas Abu Abdullahi al-Qurashi al-Haashimi moom waa Madina la maanaam kon nga gis ne ñi ci kaw ñoom ñooy waa Basra fii waa Madina moo fi nekk an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne makki la ginnaaw ga mu nekk madani maanaam ko dañuy gis ne xadis bi ñi ci kaw waa Basra lañ ñi suuf nekk waa Madina radiyallahu anhu ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qaala mu ne Saad mu ne waaw mu ne waaw ñu ne ko waaw lan mu ne laysa bokkul min azaa'imi sujuudi ci yi nga xamante ne dañoo dogu ci sujood giñ ci sujood mu ne waqat te dëgg-dëgg ra'aytu gis na annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yasjudu muy sujood fiihaa ci moom maanaam kon ñoom dañoo jàpp ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sujjóot na ko waaye moom du loo xam ne lu war la waaye ñoom liñ koy tontoo mooy wax sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bale radiyallahu ta'ala anhu maanaam bi nga xamante ne moom dafa ni sujjóot na ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ba ma ko nettali sama gént ga musutoon a bàyyi di den di ko sujjóot loolu benn la ñaareel bi ci def mooy dañoo gis ne maanaam fuqaha u Shafi'i maanaam ma Hanafi ak Maliki rahmatullahi alayhim dañoo gis ne lii gis-gisu Seydina Abdullah ibn Abbas la radiyallahu waaye waxul ne yeneen ci bi sallallahu salaam moo ko doon def lool benn la beneen bi ci def moom mooy li yeneen bi waxal boppam sallallahu alayhi wa sallam maanaam lool tamit bokk na ci ñoom li ñuy laye mooy innama yasjuduha innama innama yasjuduha Daawud eh, eh, eh, tawbatan wa nahnu nasjuduha shukran ne Seydina Daawud alayhi salaam moom de daf ko doon jàng ngir tuub ñun nag dañ koy jaa dañ daf ko doon sujootal ngir tuub waaye ñun dañ koy sujoot ngir lan ngir gërëm yàlla sant ko <coughs> loolu nag <coughs> bi nga xamante ne moom la wax ni euh, loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafi yi surtout ñoom rahmatullah ñoom dañ ciy tontu ne loolu la fait ñu gërëm ñu ko ñu koy def ngir sante ko yàlla rek ak di ko ko gërëme maanaam loolu terewut mu nekk sujjóot maanaam mu nekk lu war ngir ne jaamu yàlla yi ñuy def yëpp ngir gërëm yàlla sant yàlla ak gërëm ko dong la waaye te terewut bari na ci yoo xamante ne war lañ maanaam kon loolu te terewut mu war wallahu a'lam maanaam kon euh, euh, <coughs> hadith bi imam al-Bukhari rek moom moo ko solo te fii rek la ko solowee ci waa ashaabu kutubu sitta moom rek moom moo ko ci solo mu ne baabu sajdati baabu sajdati najmi maanaam loolu tamit bokk na ci yi nga xamante ne moom la ñu wuute maanaam mooy baabu buntu sajdati najmi mooy sujjóotu euh, euh, euh, won an najmu saar la boo xamante ne maanaam kon nii yi nga xamante ne yeen yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko sujjóot comme niñ ko gisi woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la ñu uh, romboon léegi ñu gisoon ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sujjóot na ko comme ni nga xamante ne noonu la ñuy gisee xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu tamit muy jëmmi xadis boobu beneen bi ci des moom mooy ne uh, ne sooratu nag mi kon ca Makka la wàcce woon foofu dañ fa sujjóot waaye dafa am mbir moo xamante ne fii beneen partie la boo xamante ne yeneen boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute ak fuqaha u maliki yi rahimahumullah ndax fuqaha u maliki maanaam li ci ñoom ñoom dañoo gis ne sa euh, li nga xam ne moom mooy mu mufassal maanaam li ko dara sooratu Qaaf ba mu jeex tàkk amul fenn foo xamante ne maanaam euh, fu ñuy sujjóot la amul maanaam ñoom moo tax sooratu Najm duñ ko sujjóot sooratu Inshiqaaq duñ ko sujjóot sooratul alaq duñ ko sujjóot maanaam iqra bismi rabbika yooyu yooyu yëpp duñ ko sujjóot ñoom bu boobaa dañ ñoom loolu moom moo tax euh, benn beneen bi mu ne kon nag baabu sajdati najmi buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci sujjóotu nag najmi mu ne qaalahu ibn abbas sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wax na ko an nabi mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon moom gis na ko mu sujjóot ci sóortu najmi loolu day tegtale ne sóortu najmi maam def na fa sujjóot léegi nag mu indi xadis mu ne wa qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Hafs ibn Umar te moom mooy Abu Umar Hafs ibn Umar ibn al-Harith al-Azdi <coughs> an-Namari <coughs> di waa Basra rahimahullahu ta'ala gisoon nañu mu qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibn Hajjaj an Abi Ishaq mooy a sabii an al-Aswad ibn Yazid an-Nakha'i an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam najmi suuratu najmi fa sajada biha mu daal koy sujjóotal maanaam mu daal di sujjóot foofee fa ma baqiya moo te dañu desutoon ahadun minal qawmi ci nit ñi illaa lu dul sajada sujjóot na waaye nag fa axasa dellu na nag rajulun benn góor minal qawmi ci nit ñi ka fan ak tënk min xasan ci xeer aw wala boog turaabin suuf fa rafa'ahu mu daal di ko yëgati ilaa wajhi bëti jë jëba wa qaala mu daal ne yakfiinii doy na ma haada lii falaqad gin naa ne ra wallahi ra'aytuhu gis naa ko baadu ginnaaw loolu maanaam mooy ca Badar qutila ñu rey ko kaafiran fekk mu nekk yéefir maanaam kooku gis nañ ko lool tamit day tekk tegtale imam al-Bukhari comme ni mu ko indee fii rahimahullah ne sooratu nag mi dafa am sujjóot te loolu amaan na mooy li gën a wér ne ci saar yi nga xam ne ñoom ñooy mu fassali am nañu ay sujjóot te loolu dañ ko gën a leeral inshaa allahu euh, taala comme euh, wax ji nga xam ne nag moom euh, maanaam lii moom mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala hadith bi gisoon nañ ko ci xadis numéro 1067 léegi euh, taxrij bi gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' <coughs> mu ne baabu sujuudil muslimiina ma'al mushrikiina wal mushriki najasun laysa lahu wudu'un <coughs> fii imam al-Bukhari dafa indi maanaam bunt bi daf ko indi dinañ ci ñëw léegi mu ne baa bu buntu sujuudil muslimiina sujuud bi nga xam ne moom la jullit ñi sujuud maal mushrikiina ànd ak way bokkaale yi mu ne euh, wal mushrik te aji bokkaale yi moom na ab sobe la lay sa déet la ko di ko ñeer wóoboo un ak njàpp maanaam lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir leeral ci ñaari bi euh, maanaam mu njëkk bi moom mooy ne ca bi muy sujjóot te sóoratu naj bi yéefiir yi ci lañ bokkoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko indee ci xadis bi weesu ndax imam al di leeral mbir yoo xamante ne ci xadis bi weesu la ne maanaam di ko beneen buntu bi nga xam ne moo ci tegu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne noonu lay faral di doxalee ci téeréem bi beneen bi ci def moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah taala fii dafa am beneen mbir bu mu leeral mooy ne euh, sujjóot gi charte yi nga xamante ne moom la ko boroom xam-xam yu bari bari te y compris ñeenti ngir yépp liñ ko tëral mbir mi yëggut foofu maanaam ne boroom xam-xam yi rahmatullah ci ñeenti ngir yépp dañ koo sartal ci sujjóot maanaam nit ki comme que dañ koo maanaam rawatina fuqaha maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah nga xam ne ñoom sujjóot dañ koo yëggale ci niveau wu julli maanaam ndax dañu jus maanaam d'ailleurs ni ñuy définir julli loolu sax bokk na maanaam mooy benn cër ci mbir moomu maanaam te loolu noonu moom moo tax ñoom faaw mboolem sàrt yi julli yëpp da ciy dugg amma li nga xam ne moom mooy li sujjóot bi lu ëpp ci borom xam-xam comme li al-Hafiz Ibn Abd al-Barr rahimahullahu taala wax moom mooy ne sujjóot day day sàrt yi bokk na ci mu am lapp mooy nga am lapp euh, te ba mu def mu ne loolu daal xamuñu leneen ba mu def li imam al-Bukhari yi solo nettali ko ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab taala anhuma beneen bi ci def moom mooy ne tamit alima euh, euh, euh, Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu laaj nañ ko ne ko ah waaw jigéen ji gis mbërëg moom bu ñuy jàng nu ñuy def mu ne bu boobaa moom day daal di sujjóot waaye maanaam day daal di maanaam day daal di jéng bopp bi maanaam junju ne mi ngi sujjóot te loolu tamit day tegtale ne kon chart maanaam laat du ci charte imam al-Bukhari loolu moom mooy mazhabam amaan na loolu moom mooy li gën a dëgër maanaam ngir ne sujjóot gi kese kese kese yëgul niveau wu julli <coughs> loolu moom moo tax charte yi ñu waxoon ci jotaay bi weesu ne borom xam-xam ni fuqaha uy rahmatullahi alayhim maanaam fuqaha ñeenti mazhab yi charte yooyu lañ ko tëralal loolu noonu la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya waxoon nañ ne daan nañ ko gën a gis maanaam lool la imam al-Bukhari di leeral ne mbir mi yëggul niveau boobu nga xam ne foofu lañ ko teg ngir ne dalil bi moom mooy lan mooy ne yéefiir yaa ngi nii ca Makka doon nañu sujjóot te sujjóot li nga xam ne moom lañu ñu sujjóot ñoom amuñu njàpp maanaam yéeféer bi du am njàpp sobe la beneen bi ci def waaye nag loolu am am na yenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ku mel al imam ibnu Battal rahimahullahu taala daf ne ah loolu nag du dalil parce que yéeféer yooyu sujjóotuñu woon maanaam sujjóot goo xamante ne sujjóotu jaamu yàlla la ñoom danoo bokkoon ci sujjóot gi kese te yéeféer de ak jaamu yàlla manta nangu maanaam li sujjóotam ñàkk wéré noonu la maanaam lañ ko naka noonu kon kooku amul sart bu ñuy teg ci moom waaye boobaa tamit laaj bi moom mooy ndax jullit ña fa nekkoon ñépp bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngee ba noppi dañu leen yéen seen sujjóot gi baaxul dem leen jàpp jiwaat ba pare ak ndax amoon dam nañ dalil buy wane ne ñoom ñëpp dañoo amoon jàpp loolu tamit mu nekk kon beneen mbir boo xamante ne day dëgëral lii nga xam ne moom la ñoom imam al-Bukhari di wax rahimahullahu taala waaye mu tekki leneen mu ne wa kaana ibn Umar ma sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu taala yasjudu sujjóot na ala ghayri wudu'in ci lu amulum jàpp maanaam te sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu waxoon nañ ne ne bu ñuy seetlu bu ñuy fàttaliku ne imam al-Bukhari rahimahullah dafay faral di indi ay nettaleem di wax ci moom ngir di ngir xamee giñ ko xamee topp tànk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mboolem mbiri moo tax imam al-Bukhari di bëgg di indi ne moom de def na nangam maanaam da ak ku mel ni sayyidina Anas tamit waaye fii tamit naka noonu mu indi waxu sayyidina Abdullah ibn Umar jëfum te amaana riwaayatal Mustamli dafa bind ne eh, eh, kaana eh, ibnu Umar radiyallahu anhuma yasjudu ala wudu'in maanaam xayr bi dugalu ko ci mu nekk kon ñaari riwaaya moom ne dafa jàpp dafa dafa dafa sujjóot ci kaw njàpp waaye le boobaa maanaam mooy nu sax yëpp wér kon xayr lañ indi boobu rek mu indi wóbu maanaam indiwul xayra bi bu boobaa ñaari mbir mën na tax ñu mën a xam ne xayra bii moom moo bu njëkk bi moom mooy ne su doon dafay sujjóot ci ci kaw njàpp maanaam loolu du am amul amul luñ ciy leeral maanaam mot na leeral loolu mooy benn ñaareel bi ci def mooy al imam ibn abi shayba rahimahullahu taala moom moom jokkale na xadis bi ci am ci bu wér mais ala ghayri wudu'in gii la indi loolu day tegtale loolu mooy di dëggal wallahu a'lam qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana musaddad musarhad ibn musarbal abul hasan al asadi al basri mu ne uh, uh, qaala haddathana abdul waaris te moom mooy abu ubayda abdul waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi moom itam waa Basra la mu ne qaala haddathana Ayyub moom mooy ibnu Abi Tamima as-Sakhtiyani an Ikrimata moom mawla Ibn Abbas maa kon day gis ne ñi ci kaw ñooy waa Basray mooy an euh, te Ayyub as-Saxtiyaani mooy madaarul xadis ndax comme niñ ko gisi woon ci xadis bi ñu romboon mu ne an Ikrima mooy mawla Ibn Abbas radiyallahu anhuma al-Qurashi mu ne an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam sajada sujjóot na bin najmi ci an-najm maanaam bu ñuy jàng sourate an-najm wa sajada te sujjóot na maa woo ànd moom al-muslimuuna jullit ñi maanaam bu ñu xoolee ci buntu bii weesu fi mu naan baabu sajdati najm ba pare daan qaala ibnu Abbaas qaala ibnu Abbaas radiyallahu anhu maanaam riwaaya bii la doon junj dégg nga mu ne eh, kon eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sujjóot na bin najmi wa sajdati sujjóot na maahu ànd ak al muslimuuna jullit ñi wal mushrikuuna ak way weddi yàlla ñu yéefiri wal jinnu ak jinne yi wal insu ak nit ñi maanaam ñooñu ñëpp jàng eh, sujjóot nañu. te comme li naa Abdullah ibn Abbas wax ibn euh, parce que hadith bi dafa am lënt lënt yu bëri bu njëkk bi moom mooy xam nañ ni jullit ñi sujjóot nañ yéeféeri sujjóot nañ mais lan mooy wane ni jinne yi ak nit ñi yëpp ñoom ñoo sujjóot maanaam loolu nit ñi nag ñu ngi ciy wax moom mooy ña fa nekkoon jinne ya fa nekkoon sujjóot nañ loolu tamit wér na te bokk na ci lii wér dëgëral ne loolu maanaam euh, wér na maanaam laaj bi moom mooy jinne yi ñoom comme gisuñu leen ana nan lanu xamee ni ju sujjóot na bu boobaa euh, moom mooy ne ni ñu ko xamee mooy ne hadith bi sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu fekkiwu ko maanaam lii fekkiwu ko moom ndax sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ñaar wala ñetti at la gane adduna laataa gàddaay yonent bi sallallahu alayhi xew-xew bi avant moom muy gane adduna la maanaam lii la ñuy tuddee mursalu saxaabi maanaam ab saxaaba bu nettalee mbir moo xam ne ne fekkiwu ko waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ko nettali loolu mooy li gën a sax bi sallallahu alayhi ci boppam moo bu boobaa lënt lënt bi di yëkkati ko <coughs> ngir ne yenent bi sallallahu alayhi xam na ne li jinne yi ñu ngi fi wala déet ñaareel bi ci des moom mooy ne kenn ci saxaaba yu mag yi radiyallahu anhum ña ko fekke ku mel ne sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nettali ko ko moom mu daal di ci moom loolu itam mën naa ne waaye même bu dee loolu la moom itam xam na ni jinne yi ña nga fa woon euh, beneen bi ci des moom mooy ne jinne yi dañuy gis nit ñi dañuy gis jinne yi maanaam loolu am na te amaan na saxaaba yi radiyallahu anhum gis boobu yàlla may na leen ñu gis jinne yi te ndax jinne yi dañuy gis nit ñi gisoon nañ ci xadiisu euh, yiñ ci romboon bokk na ci mooy xadiis Seydina Abu Hurayra euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu doon waxe naan seytaane dafa ñëw di ko jéema Euh, yàqal ci julli gi ak yu mel noonu bokk na ci naa Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy saraxa gi maanaam euh, mooy euh, alal jiñ ko jiñ ko dénkoon mooy alalu azaka yi saraxa yi nga xamante ne moom la jëloon jinne ji ñëw di ci sàcc mu koy jàpp pendant trois jours lool ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam naan ko noonu nag ma bàyyi ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci jeexital ga ba à chaque fois su ñëwee danaan ko lu la wax mu ne nee na naa ko bàyyi dootul dellu siwaat mu ne ko dee dina siwaat ci ëllëg sa mu dellu si maanaam mu koy jàpp tout le temps ba ca ñetteel mu ne ko danaa leen wax benn mbir boo xam ne soo ko defee da ngay mucc ci seytaane yi mu ne ko mooy lan mu ne ko mooy da ngay da ngay da ngay jàng ayatul kursi ayatul kursi soo ko dee jàng da ngay mucc ci seytaane yi mu ne ko baax na mu daan koy bàyyi mu dem yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee nettali ko mu ne ko sadaqaka wa huwa kadhub wax na la dëgg waaye kàcc ku mën a kàcc ngoog maanaam mooy seytaane la. maanaam ànd ak ne mën naa kàcc yëpp wax na dëgg tey maanaam kon loolu euh, euh, mu day wane ni ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne te nekk bu dul sax nettali yi ñu am ci saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam ci yàlla Sulaymaan alayhi salaam bi mu wax mu ne qaala ifriitun minal jinni la wax maanaam kenn ci ponkalu jinne yi moo ko moo maanaam yooyu yëpp day wane ne maanaam nit mën naa gis jinne yi te it te dëkk bu nekk nag réew mu nekk ci goxu àdduna bi ay nit gis nañ ci ay jinne maanaam lool tamit euh, mu nekk mu mutawaatir loo xamante ne mbooloo moom yëpp mënuñoo waxandoo ne gis nañ jinne fekk amut maanaam kon jinne ñoom nit da koy gis euh, beneen bi ci des moom mooy yéefiir yi lu tax euh, maanaam ñoom bañ gëmuñu alxuraan lan moo tax ñuy sujjóot li nga xamante ne tamit lool muy beneen masala boo xamante ne bu am solo la ci bunt bi moom mooy ne ñoom yéefiir yi dañoo déggoon ci biir saar bi afara'aytumul laata wal uzza wa manaata saalisatal uxraa alahu ah, ah, ah, foofu ñu yam waaw wama maanaam mooy afara'aytumul laata laata parce que ñoom dañoo jël seen yàlla yi dañ ko wutal turu yàlla mais sauf dañ koy jigéenal maanaam ñoom dañ na allaata moom mooy jigéenu allah wal uzza mooy jigéenu aziz manaata mooy jigéenu mannaan maanaam kon mu ne afara'aytumul laata wal uzza wa manaata saalisatal uxraa <laughs> alakumul zakar walahul unsa ndax yéen kon yéenay moom góor ñi yàlla moom moom jigéen ñi maanaam yéen mooy lan mooy na yéen yàlla yi ngeen di jaamu da ngeen leen di jigéenal alors ki yéen soo leen amee doom doom bu góor bi ngeen préféré doom bu jigéen bi sax da koy mën a gas suul wala yu mel noonu maanaam kon yéen bëggoo leen buñ leen waxee ne seen jabar am na doom bu jigéen ngeen ngeen mer ko bu mais mer ko euh, dégg am ci gàcce gu te boo leen waree jaamu ngeen dem jaamu ji ki nga xamante moom mooy ku jigéen ba pare malaaka yi ngeen wax ne ay jigéen lañ mooy hmm? innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bi dhalika min ilm in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a maanaam kon ñoom dañuy day day mu ne ñi gëmul àllaxira dañuy wax ne malaaka yi di tuddee ni ay jigéen lañ ay tuuru jigéen lañ leen di jox te loolu teguwul lu ci jot maanaam kon loolu yëpp day tekk lene maanaam comme li nga xam ne moom la alxuraan kon di wax foofu ci ne jigéen ñi euh, maanaam ne ne ne ñoom noonu lay def bi léegi bi mu tuddee afal laata wal uzza wa manaata saasatan uxra ñoom yéefiiri dañoo dégg tilqal garaniqul ula wa inna shafaatahum la turtaja maanaam yooyu ñooy yàlla yu mag yu kawe yi te seenu ramm deef na ko yaakaar maanaam yéeféer yi dégg giñ dégg loolu borom moo xam tamit rahmatullah wax nañ ci lu bëri waaye dañ koy tënk dañuy ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam hadith yi wax yépp ne yenente bi moo ko jàngale sallallahu alayhi wasallam te ne seytaane ci boppam moo ko jaarale ci làmminam hadith yi yépp amul bu ci amul benn bu ci wér yi nga xam ne ñoo ci tane benn bi nekk sunan Bayhaqi benn bi nekk sunan Imam Ahmad ah, rahimahullah rahmatullah alayhi yumel yooyu yëpp buñ ko xoolaatee dañuy gis ne càllale yi dëgëruñu ñi ci nekk duñ ñu wér maanaam kon yooyu yëpp day tegtale ne xadis yooyu wéruñu euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am tamit mooy ne yenente yi alayhi salaatu wassalaam seytaane mënalu dara voilà seytaane du mën a jaar ci ñoom kon li nga xamante ne moom mooy li yanu maanaam mooy ne ñoom la dégg seytaane tari wax ko beneen bi ci def nag mooy ne seytaane jamais mu mën a jël kàddu baatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est comme ci gént la seytaane mënta jël jëmmam lan ngay xalaat ne muy taxaw nii di wax nit ñi rawatina muy jàng alxuraan seytaane dugg ci làmmiñam di wax ci alxuraan loolu abadan loolu mënta nekk dafa wuuteeg li nga xamante ne moom mooy jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamante ne moom mooy li yenu maanaam mooy ne ñoom ñoo dégg seytaane wax ko wala boog kenn ci ñoom la ko seytaane jaarale ci làmmiñam ñu jàpp ne ci alxuraan di la bokk ñoom ñëpp ñu daal di ba mu yegsee ci fa'budu lillahi wasjudu ñu daal di sujjóot wala ba fasjudu lillahi wa'budu ñu daal di sujjóot waaye fekk ne wala boog beneen mbir bi mën a nekk mooy ne alxuraan di neex lool ci ñoom ba ñu sujjóot ngir ne lool da leen doon dal ñoom ñëpp ñu sujjóot ngir alxuraan di neex yi mu neex yooyu yëpp yooyu la waaye am maa ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam seytaane daf koo influencé wala yu mel noonu xaasa ah, wakal la loolu man wa rawaahu te soloona xadis bi Ibrahim ibnu Tahman te moom mooy euh, Abu Sa'id al-Khurasani al-Harawi moom tamit di euh, waa Makka moom mu solo ko an Ayyub te moom mooy ibnu Tamimata as-Sakhtiyani euh, rahmatullahi ala al-jami' xadis bi imam al-Bukhari indi waat na ko xadis numéro 4862 bu bokk ci xadis yi nga xam ne imam al-Bukhari da ko wéetu wëlif imam Muslim imam at-Tirmidhi rek moo ko indi waat ci ashaabu kutubu sitta ci al-Bukhari imam at-Tirmidhi ñoom ñoo ko indi amma imam Muslim imam Abu Dawud imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja kenn indiwu ko ci rahimallahu mu ne baabu buntu man ki nga xam ne qara as-sajda dafa jàng sujjóot maanaam fu mu war a jànge eh, ba war a sujjóot walam yasjud te sujjóotul maanaam loolu eh, moom maanaam lii kon day dëgëral li nga xamante ne dafay wane ne maanaam sujjóot yii ñuy wax yëpp amul benn bu ci war te loolu day dëgëral mazhab ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaf eh, yi eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy sa maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim amma xanafi yi ñoom li ñuy tontu ci xadis mboolem xadis yi wax yi daan ci ñëw léegi insha allahu taala waaye daal atte bi moom mooy lii day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jumhur ci ne sujjóot yi du loo xamante ne lu war la du ci ki koy jàng du ci ki koy dégg du ci ki koy euh, ki koy ki koy déglu ki wala ki ko dégg wala ki koy déglu maanaam du ci ñoom ñëpp du ci biir julli du ci biti julli la ware maanaam loolu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam ci leeral ci buntu bi moo tax mu indeeku nii daal di koy tuddee ne baabu bunt man ka nga xam ne qara'a dafa jàng as-sajdata maanaam saar bu ñu war a mën a sujjóot walam yasjud te sujjóotul moo tax as-sajda mën naa tekki saar bu ñu mën a sujjóote mais mën naa tekki saar bi nga xam ne mooy sóoratu sajda ci boppam comme hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi mu naan idha qara'a ibnu bu jàngee ak sajda maanaam mën naa tekki saar bi ci boppam mën naa tekki euh, li nga xamante ne moom mooy mboolem bërëb yu ñu mën a sujjóotee ci alquran mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Sulaymaan ibn Daawuud Abu Rabi' eh, te mooy al Azdi eh, al-Ataki taala di waa Basra ginnaaw ga mu nekk waa Baghdad mu ne qaala haddathana Isma'il ibn Ja'far te moom mooy Abu Ishaq eh, dañ koy xamit Abu Ibrahim Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al di waa Madina ginnaaw ga mu nekk waa Baghdad nekk qaari bu mag nekk mu addib tam di yar di yaraate doomu buur yi mu ne qaala axbarana Yazid ibn Xusayfa te mooy Yazid ibn Abdullah ibn Xusayfa maanaam moom dañ koy tudd mais dañuy tudd maamam maanaam dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñaare dañ leen di tudd di tudd seen ne diw doomi diw fekk seen maam la ñuy wax waaye fekk dëgg-dëgg ki nga xamante ne moom lañ ci nam moom mooy maanaam di doomu baaya maam Yazid ibn Abdullah la voilà Yazid ibn Abdullah ibn Xusayfa al-Kindi di waa a Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne an ibn euh, euh, moom Abu Abdullah al A'raj Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt euh, dañ ko Abu Abdullah al A'raj di al Madi al Madani moom mi moom nag bokkut ak al A'raj bi nga xam ne mooy Abdurrahman Hurmuz kii moom mi ngi gane adduna fanweeri at ak ñaar génn adduna téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, moom mu ne an Ata ibn Yasar te mooy taabi'i bu mag boobu waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu a Ata ibn Yasar al-Hilaali di Abu Muhammad dañu Abu Abdullah wa Abu Yasar comme niñ ko gisee woon annahu nak moom axbarahu moo xabaare annahu nak moom sa'ala laaj na euh, Zayd ibn Saabit radiyallahu ta'ala anhu saxaaba boobu nga qaari'ul Qur'aan mooy jàngkat Alxuraan bu mag boobu noonu euh, kon dañuy gis ne. Euh, càllale gi ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi kaw ñooy waa Madina ñoom ñooy waa Basara ak Baghdad maanaam waa Baghdad euh, xamante ne ñoom ñooy ñi ci suuf ñoom ñooy waa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam kon Sulaymaan ibn Daawud muy Abu Rabi' ak Ismaïl ibn Jaafar ñooñu waa Baghdad lañ ah waa Basara ñi nga xamante ne kii li ko dala ci ibn Xusayfa ibn Xusayt ak Ata ibn Yasaar ak Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñu ay waa Madinatu Munawwara lañu ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu kon Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu fadaa na ko axbarahu nag xabaare na maanaam kon Ataa ibn Yasaar mu ne annahu nag fa zaama mu daal wax ne maanaam mu daal di wax ni maanaam zaama day tekki eh, wax koo xam maanaam kon nee naay day tekki tamit wax na. te li mu wax loolu la jàpp te mooy dëgg annahu naka moom qara'a jàng na ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wan bi saar boobu mu ne falam yasjud fiha te sujjóotu ca lii nag bokk na ci liy dëgëral masab ñan Maliki yi rahmatullahi alayhim ñi wax ne euh, saar boobu amul sujjóot waaye li nga xamante ne moom mooy tegtale ne am na sujjóot moom mooy li nga xamante ne moom moo nekk ci wala euh, mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ak sayyidina Euh, Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhum beneen bi ci def moom mooy ne falam fii fiha maanaam sujjootu ci li nga xamante ne moom lañ Hanafi rahmatullah ñoom liñ ciy tontu ci xadis bi ak mboolem yeneen yi ci def maanaam moom ñoom li ñuy wax ànd ak ne jàpp nañ ne fii dañ cee war a sujjoot ñoom dañ naan sujjootu ci ci lu gaaw waaye maanaam mën na cee sujjoot ngir ne nit ki bu fekkente ne sujjootul léegi ni muy def moom mooy tey bu fekkee fekkente dafa jàng foo xam ne dafa am sujjoot te amul njàpp masalan ci masabul jumhur mooy day dem jàpp ji daal di ñëw jàngaat ko sujjóot wala bokk mu sujjóot directement maanaam loolu te maanaam kon ñoom loolu la ñu wax ne kon yeneen bi sallallahu la wasallam sujjóotu ko maanaam ci saafi loolu lañ ci jublu waaye zahiru mbir mi nag moom mooy ne sujjóotu ko rek te loolu ngir ne bu doon woon ci saafi dana ko leeral maanaam kon loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne day tegtale ne def na ko Euh, euh, maanaam ne sujjóot bi ci boppam du farata du loo xamante ne lu war la comme ni nga xam ne noonu la nekk waxu jumhurul ulama rahmatullah alayhim xadis euh, bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat ci xadis bii di ci tegu mooy xadis numéro 1073 imam Muslim dina ko xadis numéro 577 imam Abu Dawud dina ko xadis numéro 1404 imam at-Tirmidhi dina ko xadis numéro 576 imam an-Nasa'i dina ko xadis numéro 960 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 21591 21 ak 21623 mais gis na ko waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp in nañ ko moom des imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Adam ibn Abi Iyaas muy sëriñ al-Bukhaari mabu rahimahullahu ta'ala te muy Abul Hasan ah, al-Asqalaani ah, al-Khurasaani di waa Baghdad ci ginnaaw ga mu ne qaala haddathana ibn abi Zi'b moom mooy Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn abi Zi'b abu Zi'b boobu moom mooy Hisham ibn Shu'ba ibn Abdullah ibn eh, abi Qays comme nga xam ne lañu ko gis moom mooy Abul Harith al-Qurashi al-Amiri di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam qaala haddathana Yazid ibn Abdullah ibn Qusay gis nañ ko léegi an Ata ibn Yasar moom lañ gis léegi an Yazid an Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qara'tu jàng naa ala nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan najmi ah, mu ne jàng naa ko falam yasjud te sujjóotul fii haa ci moom maanaam kon fii eh, dafay leeral ne eh, moom maanaam jàng na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an najmi maanaam kon loolu li nga xamante ne moom lay tekki moom mooy ne kon kii dégg sujjóot tamit warut ci moom comme li nga xamante ne kii jàng.